muy xadis mille sept cent soixante-dix wane waan aishata radia allahu taala anha anna qurayshan ahammahum sha'nu almar'ati almakhzumiyati allati saraqat faqaalu man yukallimu fiha rasula allah faqaalu waman yajtari'u alayhi illaa usaamatu bnu zaydin radiyallahu anhumaa hibbu rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fakallamahu usaamatu radiyallahu anhu faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam atashfa'u fii haddin min huduudillahi ta'aalaa summa qaama faxtataba summa qaala innamaa ahlaka allaziina min qablikum annahum kaanuu izaa saraqa fiihimu shariifu tarakuuhu wa izaa saraqa fiihimu daciifu aqaamuu alayhi alhadd wa aymu llaah law anna fatimata binta muhammadin alayhim alsalatu wassalamu saraqat laqata'tu yadaha muttafaqun alayhi wa fi riwaya fatalawwana wajhu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqala atashfa'u fi haddin min hududillah faqala usamatu radiyallahu anhu astaghfiru istaghfir li ya rasulallah qaal summa amara bi tilka almar'ati faquti'at yaduha kon al imam al-hafiz an-Nawawi mu di hadis bi am na gisoon nañ ko chapitre six cent non hadis numéro six cent cinquante et un fa lañ ko gisoon ci euh, suñu téere bi waaye moo doon buntu euh, chapitre soixante-dix-sept waaw baabul ghadabi idan tuhikat hurumaatu shar'i wal intisaari li diinillahi ta'ala foofu lañ ko gisoon woon ci yaatal waxoon nañ dina ñëwaat 1770 moo ne nii kon mu ne an Aïshata mu ngi jële ci suñu yaay Aïsha bint Siddiqi radiyallahu anhuma anna Qurayshan kene waa Quraysh de é <laughs> eh, ahammahum daal dina leen préoccupé de yi yétt Allahu akbar <laughs> sha'nu mbiru almar'ati ndaw sa nga xam ne almaxzumiyati bokkoon ci waa banu maxzum waaw Allahu akbar allati bi nga xam ne lu mu defoon saraqat dafa sàccoon dafa faboon ñoo xam ne mbir mi leer na kaw gisoon nañ dañuy gis xadiis boobu que dañoo ñëw ci yonent bay saab saab wax ko waaw yeneen saa saa bi mu leen tontoo ñu jàpp ne ah kon de xanaa mooy mbir mi man nañoo def intervention <laughs> ci yenn yenn ci riwaay yi waaw léegi nag fa qaalu ñu ne waaw man yukallimu fiha rasulullah sallallahu alayhi wasallam waa kan mooy dem nag wax ak yonent bi alayhi salaam ba lii nga xamante ne nii ah lii de dina yéeme la kii garmi la doomu Qurayshin eh, waa Banu Maxzum <laughs> eh, famille wu ñoom mooy ñoom al Arqam ibn Abil Arqam par exemple <laughs> ñoom Seydina Abu Salama ibn Abdul Asad al Maxzumi ak yaa Umu Salama soxna Yonent bi alayhi salaam eh, lii <laughs> lii moom dina garaaw de waa kuy dem wax ak yonent may saasaam ngir daal ah moratoire rek xool daal nu ñuy fexe daal ba lii dagg loxo gi ñu ah loolu ñu bañ ko koo dégg fa biñ waxantee di wax sottante xalaat waa kan ñuy waxtaan ni kan moo war a mën a dem wax ak yonent may saasaam ñu ne wa man yajtari wa alayhi illa Usaama ibn Zayd ana ci nit ñi moo sañ ñeme bi gis yonent bi alay saa saam di wax ci moom loolu kudul Usaama kese di doomi Zayd <laughs> ndax xamoon nañ ne mooy alxibb ibnu alxibbi moo doon soppeeb yonent bi alay saa saam di soppeey baayam di doomu soppeem Zayd ibnu Haarisa radiyallahu anhuma eh, ko kese liñ gis te waaw ah, te temps yi Seydina Zayd génnoon na àddina parce Mu'ta la génne woon àddina comme niñ ko fi waxe woon waaw am na buñ juume ne yii mu ngi doon dund non dundul woon ah waaw parce que lii fatxu Makka la waaw fatxu Makka Zayd ibn Haarisa fekkewu ko waaw moom fekkewul fatxu Makka Allahu akbar zaadaha Allahu tashriifan wa takriiman umratul qadaa la fekk umratul qadaa mook jayshul ñoo fekkoon jayshul umara ñoo Abdallah ibn Rawaha ala xallu banil kuffaari an sabiilihi waaw bis boobu la ko doon wax mais nekkuloon fathu Makka umratul qadaa waaw Allahu akbar ñu ne kon kan moo ñeme di am fit di wax ak moom ci lool ku dul Zayd ibn Haarisa Usaama doog ibn Zayd radiyallahu anhuma hibbu rasulillah di soppeeku yonent bi alayhi salaam ah ñu ah. Ah, mu dem fa kallamahu Usaama yonent mu dem gis yonent <laughs> moom ci loolee ngir daal ah, lii de mooy nammu nammu gaa yi <laughs> waaw fa qaala rasulullah yonent bi alayhi salaam ne ko atashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala ne ko def intervention ah Usaama. yow yaay ñëw pen daan bu yàlla ne ku def yi teg leen ko as-saariqu was-saariqatu faqta'u aydiyahuma borom bi wax loolu lii leer ñu war a dagg loxoom yow nga ñëw ngir loolu borom bi wax nekk sàcc ku góor ki ak sàcc bu jigéen bi dagg leen seen loxo yow nga bëgg loolu du am loolu ngay def Usaama ah ci pedu yàlla bi nga moo kawite yéegul summa ginnaaw gi qaama mu jóg moom alayhi salatu wassalam waaw faxtataba mu daal def benn discours daal di def benn sermon daal def li nga xam ne mooy benn sermon Allahu akbar waaw mu ne mooy xutba bu ko jox xutba wa summa qaala ca biir waxam innama ahlak dëgg-dëgg li nga xam ne moo alakoon alladina min qablikum li nga xam ne ñoo leen fi jiit woon annahum kën ñoom kaanu nekkoon nañ fi bii kese nañ fi ne woon ida saraqa fihim sharif taraku bu dee ki sàcc ab shérif la moo ci high class bi la ku tedd la ci ci ci askan waaw ci réew mi wala gox bi ñu fexe nëpp nëppal ba ku ko kenn teg li nga xamante ne mooy daan yi yàlla ne ku def lii nañ ko ko teg waaw parce que waa ji tamit ah, garmi la yax bu rëy la bokk yi tamit ñii day ne ñaaw ci deru ñëpp na ñëpp jub waay ci mën na wax ñu fexe ba bàyyi teg bi ko parce que doomu ministre doomu député doomu président de la république bu boobaa lay doon <laughs> waaw mbedd mi rek la la jiite bu boobaa ndax doxalul tos lu jaar yoon <laughs> waaw wala askan sàngam ah sàngam mu man ma ñu ab sëtam lañ war a daggalu xoom laay ay doy loolu coup téléphone yi woote yeeg ah ku nekk jóg ah jóg leen oto yi ñu taal leen jëmi ci ña nga xam ne ñoo war a doxal mbir mi ngir bu fi dara am ak ñoo xam ne mën nañu teg pression def pression ba loolu juge yi li nga xam ne mooy procédure bi Allahu akbar mu ne lii moo alakoon ñi leen jiitu woon bu ab sharif bu sàccee ci ñoom ab sharif ku tedd ci askan wala buy tedd ndax alal ju mu am wala askan wala dayo bu mu am taraku ñu bàyyi ko waaye wa ida saraqa fihim ad-da'if waaye bu dee koo xamante ne moom ku faible la faible na ci bind wala faiblewul sax ci bind waaye ci wàllu askan dafa faible ndax jàpp nañ ne ñii moom ah ñii moom seen askan defe naa kii waaw ndeysaan alhamdulillah ñoom ndeysaan aywaay ñoom daal ci monsieur tout monde waaw mooy monsieur tout monde rek le lambda nga xam ne amul kenn ku ko yiir moom amul kenn ku koy jooyle wala di ko yiir donc bu dee kooku nag ah wala ñu kaste leen ah ñoom moom seen kaste moo gën a ñàkk solo ci ci suñu gox bi askan wañu bokk waaso wañ bokk bokk nañ sax ñi nga xam ne moom daanaka ñooñu ñoo gën a néew euh, kii léegi bu dee ñu mel noonu nag wala ci wàllu alal amul ci lu diis lu tax mu def ko shérif anoblir ko aqaamu alayhi al-hadd ñu daal di ñëw nag di jaay nag eh, ñoo mën a doxal pen yi <laughs> ñu doxal ci kaw li nga xamante ne nag mooy pen yi daan yi ni lii la wax waaw def procès public nag ñëpp di gis nag waaw an fii moom réew mi moom gaa dëgg rek juge la dëgg rek du dëgg ah parce que yéena ko yëgul parce que médias yi ci boppam ils sont complices waaw yëg nañ bi dossier boo xam ne c'est un gros poisson qui a été cueilli monsieur le procureur dëgg ci mbir mi tànk ngir bum sëg ndax ah doomu ministre la moo jël oto baayam amul permis amul tus di reewantu ci mbend yi di dawe nu ko neex xël ay nit ci maa tey ba pare daa màndi woon mu nekk ay yoo xamante ni ay ay ay ay ten yu ñu waroon a rangaleen ratatatat ci kaw yu bari moom ay ay yu dul jeex la rangale moom médias yi yëg ko ñëpp yëg ko waaye nag ah doomu kilifa la wala moom ci boppam kilifa la moo def tojaange gi ah parce que ministre la nag ñu daal di ciy dëgg nag bu benn média wax affaire bi ñu nëpp nëppal ko waaw an buñ demee man ci wax waaw y a un accident qui a coûté la vie à nombre de personnes bon l'identité du chauffeur n'a pas été euh, waxul caaxaan yooyu gaa yow nga jàpp après dañ koy wax après ñu jëkk ministre dew kay gisa ko ci conseil des ministres ak su ñuy kii ndekete yoo ba mu bulee gaa yi fëllee nag otoom bi moom itam gaañu na ci ñu war koo faje nag te mu nga Europe alalu réew mi lañ koy lañ koy faje kat alors que instant bi waaw dañ koy faj kenn du ne duñ ko faj dañ ko bàyyi mu diyee nay dañ koy faj waaye non fajuñ ko ngir mu ñu nga génnoo alors que bu nee monsieur ah yow sawaay yow yoroo te bokkoo ci askan wu kawe ñu daal di aqaamu alayhi ñu gaaw gi gaaw du mu gën a teg ko nag pen bi nag daan nag yonent ma ne saa ne wa aymullah maa ngi wat ci yàlla law anna fatimata bint muhammadin tey doon te sama doom fatima waxul sa sama doom ki ñu naan fatima waaw bint muhammadin di doomi muhammad muy man mi wax alayhim assalatu wassalam waaw sarakat moo jëloon aadaha allahu min haali imam al-Layth doon wax ne hadis bi moom képp ku ko tudd ku nekk war ngaa wax lii ne kii moom sayyidatu nisaa il aalamiina la wax mooy sangu jigéenu addina bi mooy as-sayyidatul batul fatimatu bid'atu rasulillah alayhima afdalu salatu wassalam sangu jigéen ñaangoo waaye teewul yorent bay saar-saar ne bu doon moom la moo defoon li ndaw sii def te borom bi mujjal na ko setal na ko ci loolu waaw wallahi kon la xatta la xataatu koyoon na kon man Muhammad sallallahu alayhi wasallam maay dagg yadaxaa loxo du ko bàyyi kenn maa naa koy def <laughs> non yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa huwa al-haqq wa Muhammadun haqq wan nabiyyuuna haqq <laughs> Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy dëgg gi nga xam ne dëgg kese ngay doxal muy dëggug yàlla gi comme yonent yi nga xam ne ñoom ñépp ñoo fi mas a jaar loolu lañ mu ne muttafaqun alayhi hadis bii de. al imaam al xaafiz al buxaari amirul mu'minin waaye nag konoon al imaam al xaafiz muslim ibn al hajjaj al hujja rahmatullah alayhi maa ñoom ñoo ko bokk solo mu ne wa fii riwaaya am na lu ñu solo xadiis bi dane fatalawwana sayyidatu Aisha dane fatalawwana wajhu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi Seydina Usaama ñëwee daal di koy wax ah li waa Quraysh bëgg mooy ñu nëpp nëppal mbir mi te ah seet leneen rek waaw bu jaree sax alal du ñuy joxe moom doom pare nañ joxe lu leen neex lépp luñ ko leen laaj waaye nag ah dañu bàyyi nag dagg loxo bi moom nañ ko baax <laughs> man de damay laaj ñii benn benn lañ bëggoon bu mu dox ci kii ñun ñi nga xam ne ñoo rey yépp ne bu mu fi dox nga xam ne bu ñu naan nañu xool réew mi suñu réew mi nan la ñuy defee li neex yàlla ay jullit lañu ñoo fi ëpp fuuf ñu fexe doxal ko nga gis ay gaay jóg ñoo xam ne kat ñii Muhammad lañ tudd ñii Usmaan lañ tudd ñii ñii ñii ñii ñii Sukayna lañ tudd ñii Aïsata lañ tudd ñii Faatimata lañ tudd nga jóg ñu jóg naan ay yelleef ñii ay Ali lañ tudd ñii ay lu la neex ci tur yu neex yi ak yu lislaame yi <laughs> ne ñoom ñoom ñooy def que ni loolu non da di xam ne réew mi bokkuñu ko ñun rek waaw dëkkuñu fi ñun kese ma ne loolu waxi caaxaan la. réew ci réewu addina bi la ñuy doxal loo xam ne ñoom ñëpp ci àndoon amu ci hatta France fii France dafa ñëpp ci àndoon amul fii am na français yoo xam ne xam na luñ bëgg lu leen lu leen gënal te te na buñ ñaa da yor seeni groupe créer seen affaire mooy roi bi fi newoon ñoom luy quatorze seen sët yi ñoom ñu yoraat réew mi ñoom loolu lañ bëgg loolu lañ gëm ay laïcité yi nekkuñu ci ah pour ñoom France la la France c'est un royaume France lii nii ki fi war a jiite mooy surtout lii quatorze moo war a nekk les Bourbons waa famille des Bourbons ñoo war a jiite France te dañuy nekk dugal dara ngeen di gis ñu ñuy manifester bi wane teg laïcité nee rek te ñooñu waxoon nañ ah am na ñoo xam ne nag gëmuñ nii kon nag euh, moom réew mi ñun rek moomuñu ko kon nag laïcité du fi am nangam fenn fu ñuy doxal dara ñépp àndandoo ci amut moo tax loolu boo tax <laughs> fa ngay gise rek ku nekk rek ni nga xam ne lool lool foofu la la lislaam tollu ak li nga xam ne moo nekk sa xol dëgg-dëgg foofu lay feeñe ci wax yu mel noonu gaa yoo xam ne dañuy jóg ñi yor seeni kaala ñi yor seeni costume di jaay ne voilà non vous savez que bon on dans un pays laïque parce que way ma ne yooyu yëpp ay waxi caaxaan la xam nga ñu ko def laïque ay nit néew waaw bu ngeen ko bëggee dindi yéen man ngeen ko dindi dalee na neex daa fekk ñun on est en tant que sénégalais laïcité du démb la xew de mooy ñun ni ñun dunde avant tubaab bi ñëw sax ñun on était des laïcards ci joxalin mooy li gars yi naan gars ceddo lañu woon ñoo gëmuñu woon dara gars nii ay xërëm lañu doon ñu bari ci ñoom loolu gars yi dañu gars boo leen di dégg dafa mel ni da nga Sénégal xanaa bi nekkee jullit. mooy ay année mille huit cent loolu lool loolu demeewul noonu ah Sénégal année mille mille ci ñu ngi deux mille vingt six ay année mille l'islam mu nga foon xoolal ay histoire ay tombuk toog yooyu kanka Moussa bi muy dem di yóbbu or bu bari ba di aji yow nga foog ne Sénégal foofu ñépp ci empire bi mari la bokk ñooñu ay jullit dañ ci bari woon ñoo foppoon bi ñëw ñuy ay jullit lañ te ñun ñi ci lañ woon ñun sénégalais yi suñu maam yi bañ nekkee njullit du léegi ah gars ku la gëmloo bi avant tubaab bi juste di ñëw boobu xamuñu li ñuy wax wala ñoo ko tey ñu ñu naan ceeb yu bari ñooñu ay njullit lañu sauf que mooy nekk njullit ba pare di doxali ndëpp ak tamit ay xërëm ak yooyu loolu dañ koo masamin waaw mooy la gars doon wax ci beneen i waaw bu jàkka ji jotee ak lu jëm ci yàlla bu la ci kenn man waaye nag bu mbiru àddina taxawee bu la ci kenn man loolu waxu naafiq la loolu moom képp ku gëm loolu fas loolu mooy yow sa xol affect ak naafiq moo ci nekk parce que quand même ni ngay mane euh, ñu ne guddi àjjuma am na nga nekk foofu di wane loo xamante ni gaa yi di wane kii wala ji gisu àjjuma ji ni ngay kiiwi gars yi mel ni poisson ci ci ci jàkka jeeg ak alquran yeeg yooyu samedi jot ñu ubbi dancin bi ñu fekkaat fa même personne bi mais da ngay gis ne kii il n'est pas amateur kii c'est un expert ci li muy def ay ci lool mën a caaxaan lool wala bu xaw caaxaan jotee yeeg nga ne mi kii mooy ndaw si ne yaaram biñ gisoon moom la xam nga lu tax parce que loolu dañ koo yàgg miin bu lu lu bees ah. moo bi tubaab bi ñëwee fekk ñu bëgg a taxawal laïcité man de man naa gëm benn affaire lu ma gëm la mooy Sénégal bokk na ñi nga xamante ni te lool mooy tubaab bi daa ñëw fekk leen ci mbir moo xam ne tubaab bi loolu la bëggoon waaw mooy diine ji tege leen ko ne da doxal lu wuteeg li diine ji wax bu dee seen mbiru kiiwut wëg noonu loolu daa fekk ñu newoon ci ki la dàq jàng alquran ñàkk laa tari léeg-léeg moom mooy jiite ndëpp gi du ñëpp ah xaasa naan ñëpp la bari woon na ñu ko doon xeex loolu waaye ñu bari ci lii lañ newoon te gis nga euh, euh, te loolu noonu euh, kifaayatul raghibin Cheikh al Haaji Seydi al Malik alayhi ridwaanul Maliki mu ngi doon duut baaram affaire bii nii may wax te ci même contexte boobu te jamono jooju. ci la Cheikh Ahmadul Khadim Serigne Touba radiyallahu anhu bi muy bind Masalik ak Masalik bi noonu contexte boobu la doon wax ba mu naan ibbaana jahran annama shuyukhu hadha zamani julluhum fuxuuxu da ngaa foog ne loolu lu bees la ko daa ñëw rek loolu xew noonu noonu mooy lu yegg la ba mu ñëw ne ah man leer na naññ kene sëriñu sama jamono ñii man sëñ Tuubaa radiyallahu anhu lii ñuy ëpp ci ñoom ay këpp tël gis nga waa ji rëbb ay picc paan moom mu yëkkati def ci benn bant takk ci benn buum làqatu fa la def ci pepp ay dugub ak yooyu ngir mu këpp mu këcc ko mu këpp ci kawam mu ñëw jàpp ko sëriñ su mel ni ñu bari ñi ëpp ñi ma fekke man Bamba fii radiyallahu noonu lañ mel ak taalibe yi waaw dañuy taxu seen ngëm yàlla ngir defar seen àddina loolu dafa nekk loo xam ne lu yàgg la lu yàgg la moo tax euh, ñun ñun ñun ba ñu nee lay boobu xamaguñ kuy póol ak wallahi <laughs> ñun moo tax avec li ñu naan daa passé comme une lettre à la poste laïcité bi tubaab bi bëggoon dafa passé comme une lettre à la poste parce que daa fekk ay xol yoo xam ne pare nañ muy yàgg bañ ci nawee bon lii lañ ma se dañu naan ay jullit lañu waaye duñu teree def yi nga xam ne jullite ci boppam l'islam ci boppam moo ko xaraamal yenn shirk gu leer nañ bokkaale yàlla gu leer nañ ci la ñuy nuur ci la naqi bu bëccëg teewu ñoo di dem ci jàkka ji waaye di dem ci ndëpp gi ku ñu ne yàlla lañ gëm jàng alxuraan ñaan waaye tamit teewu ñoo dem fee ci maaman yi nga xam ne mënuñu tus ak yooyu ak sixri euh, njabarkat yeeg xeet yooyu yëpp moo tax mu yomb ci ñun pattaawkat yeeg foo dem dañ koy fo daa ba buri for la bokk dañu dem ba gravité wu lool ci diine xamatuñu ko moo tax boo ñëwee leen wax yow lii ngeen nekk dafa xaram li ko garaaw dañ naan mais kii kii dafa dof wala kii ki fu jógee kii daf koy réglé lu lii def ban problème a ci ne lii lañ fekk nday ak maam <laughs> loolu lañ lay wax inna wajadna abaana ala umma ñëwaat ja doon wax yonent fi jaaroon ñun dañoo fekkoon lii waaw man ku ma fekk ci li sa baay sa baay sa ndey sa maam yi newoon ku mu neexul nga bàyyi ma ci ma dee ci moo ma gënal <laughs> xam mu ngi xalaat nga yaakaar awalaw kaana abaa'uhum laa ya'lamuuna shay'an wala ya'qiluun la alxuraan wax yéeféer bu ñu waxoon wax lool borom bi ne ñoom xanaa xamuñ ne te ñoo ko gën a tay kenn seen bàyyi ah xamuñ woon dara <laughs> waaw loolu mooy dëgg laa ya'lamuuna shay'an xamuñ woon dara wala ya'qiluun te doonuñ woon xalaat loolu kese la waaye nag day xaw a garaaw ñoom. boo leen ne wa ida qiila lahum ta'aalaw ila ma anzala allahu wa ila ar-rasul qaalu hasbuna ma wajadna alayhi aabaana awalaw kaana aabaa'uhum laa ya'lamuuna shay'an wa laa yahtaduun lii mooy dëgg buñ leen ne leen ñu doxal ñëw ci li yàlla wàcce ak ñëw ci li fi yonent bay saa saam jële ci boroomam andil ñu ko ñëw ci ñu wommati ci ne ci tënku ci yàlla hasbuna doy nañu mbaa li nga xam ne wajadna alayhi abaana li ñu fekkoon suñu maam yi doy nañu waaw waaw doy nañu ñun ku fi andi la ji nañu bees nan té mais ñun suñu maam yi dañu newoon kenn bi ñu jàngal diine mooy façon wax yooyu ngay dégg ngir lan loolu lépp c'est pour repousser bañ a nangu ci li nga xam ne ma anzalallah loolu la bëgg dàq ci seen waxi caaxaan yi ñuy wax xam nga loolu daa émotionnel bu ko defee nag nit ñu bari seen eh, waaw ndax kilifa mooy jàmm mooy mooy li kilifa da koy wekk waaw ci côté sentiment yooyu la ñuy jaar hasbuna doy nañu maa wajadna alayhi abaana doy nañu li nga xam ne moom lañ fekkoon suñu bàyyi suñu mami waaw borom bi ne taxawal awalaw kaana abaahum ndax ñoom seen baay yi ñuy ndamoo ko puukare woon nekkuñu woon ah laa ya'lamuuna shay'an xamuñu tus wala yahtadu te gindeekuñu woon ci yoonu njub moo tax ñoom bi leen royee ñu dëng ni ñoom waaye nag bëgguñ ku leen ku leen ne seen seen seen gémmiñ gi daa forox parce que boo leen ne seen gémmiñ gi daa forox ñu ngi xalaat ah, kon kii daa bëgg suñu gémmiñu bàyyi maam nangam moom loolu lay loolu ko taree looloo leen teree gaj nangu dëgg waaw xoot ba moo ñun moom xadis bii moom képp ñu lis la laal rawatina rek nous les moom moom moom dañ cee gën a kéeti mooy kii benn kese benn benn benn ak ci àddina bi yëpp ci monde musulman yi fépp boo xam ne ñoo ngeen ni gis réewu jullit yi ña nga xam ne sax amoon nañ daraay charia ci seen constitution ñu ngi simmeeku comme ni jaan bi simmeekoo ci yéreem léegi nag ngir nekk des laykaar banu laykaar toppandoo leur maam tubaab yi nga xamante ne jàpp nañ ne buñ bëggee soqaleku il faut ñu def ni ñoom kadabu wallah nar nañu wallahi alladhi la ilaha dañuy nar waaw waaw kii de benn Seydina Usaama man yàlla radiyallahu anhuma benn benn daan bu yàlla teg la bëggoon la gaay waxoon ngir mu wax loolu bu yoneen saa sam bañ koo def yoneen saa sam mere nii waa léegi kon ñun moom yoneen saa salam ñun bu doon ñun ñun la gis ñun ñun ñun ñi nga xamante ne nii ak ñi nga xamante ne ñooy dox buñ nee nañ leen fexe doxal sariya nangam xool nu ñuy kiiwee ci suñum réew ndax ñun ñoo fi ëpp ak loolu te gay doomu julli lañ ak loolu suñu mariage yi nan la ñu ñuy àttee ci wàllu suñu sëyeeg yooyu ci wàllu sariya yooyu nga dégg gaa yi yow waa jooju buy ko yoneen saa salaam gisoon moom xalaat na bés bu moo xam ne yoneen saa salaam nekkoon xa ca kanamam di ko xool kooku kii nga xam ne moom da koo soppu di doomu soppeem yow waxatuma laa yow wala keneen moom la wax lii wax ju tànge nii bi mu bëggee benn daan kese ñu teggi ko yow mi yow mi dox nag ngir bu mi dara ci yooyu yi yàlla wax di dox ba pare nga yor sa kurus buñ kiyee nga ñëw ci jàkka ji di jaay nifaaq ak naafiq di jaay na yaay nangam ak nangam ak bi bi wala yaazu billah <laughs> kon ñu ñëwaat mu ne ma fii riwaaya am na ci nu ñu solo xadiis fa talawwana wajhu rasulillah mu daal di soppeeku xarkanu yonent saa salaam fa qaala mu ne tashfa'u mu ndax dangay rambu da tinu fii haddin ci daan min hududillah ci eh, daani yàlla yi mu teg ah Usaama fa qaala Usaama Seydina Usaama ne waaw nit boo defee lu dul noonu ëmbalal wàccal sa bopp xam ne ah kon damaa ngi tuub li ma wax mu ne istaghfir lii ya rasulallah ñaanal ma njéggal ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam kon damaa ah, ma yàlla njéggal akbar qaala nee fa qaala summa amara yonent bay saa saam ginnaaw gu mu digle bi tilkal mar'a ci jigéen boobee fa quti'at yadaha ñu dagg loxo lu discours kese ah. ñun ñu bari nag c'est là ay nit di discours kese la bu ñu waxee nga ne ëskey bu ñu jëfee nga ne camba yi loolu amul sol yonent saa nit la cohérence daa war a am entre tes paroles et tes et mooy wax yi ak jëf yi dañoo war a ànd mais xool leen li may dégg li may wax waaye bu leen xool li may jëf loolu war nga am kersa di ko wax nit ko am responsabilité war naa moytu wax yu mel noonu ndax loolu wanewul lu dul ne kii amut personnalité waaw wal iyaazu billah kon xadis baa ngi gisoon nañ ko taxawoon nañ ci lu yàgg euh, dangay dellu xadis six cent cinquante et un insha allah fi ñu wax lool kon génne bu doon lenn rek la ñuy ci mooy lëkkaale ma bunt bi mooy baabu tahrimi shafaa'ati fil fi xaraam gu mu xaraam nit di ñëw di def intervention ngir daan yi yàlla teg mu lan ko teg mooy fii dafa leer yonent bi saa salaam kaana yaghdabu lillah wa lillah comme li sayyidatu Aisha wax dafa nekkoon radiyallahu anha doon nekk moom dong yenn saa sam di mer ngir yàlla di gërëm ngir yàlla lii Seydina Usaama def te gaayee ko defloo di ñëw ngir ñu bañ a teg mu mer te yonent bi alayhi du mer ci maali foro lu mu mer daa fekk looloo merloo yàlla lu mu gërëm looloo gërëm loo yàlla waaw kon lii day wane ne lépp luy jur sànju mer yonent bi alayhi salaam loolu dafa nit di ko def mooy taxaw naan bi dox ci pen bi yàlla wax ne def leen nga ne yow nan lañuy def ba duñ ko def te boroom di waxoon ci kaw wala taxuzkum bihima ra'fatun fi diinillah in kuntum tu'minuna billah wal yawmil aaxir ci suuratu nuur waaw az-zaaniyatu waz-zaani njaalookat bu góor bi bu jigéen bu jigéen bi bu góor bi dóor leen leen ku nekk ci ñoom ñaar téeméeri taw leen téeméeri yar te bum leen jàpp naan da ngeen amu ngir mën a ngir ñoom ci lii leen yàlla sant ngeen war koo doxal ndeem gëm ngeen yàlla ak bés bu mi bu mujj ba kon nag lii di wane ne xaram gu bu xaram waaw ki nga xam ne soppeem la doomu soppeem mooy nit loo ko sopp sopp bu teguwul ci raay bi taxawal nag wax ko dëgg bés boobu waaw te yow boobu tamit nga reconnaître ne ah maa juumoon kon kilifa gi maa ngi ñaan rek ñaanal ma yàlla mu jéggal ma li ma def gi tuub waaw wallahu taala kon ñu yam noon bii di ñëw ñu ngi chapitre trois cent cinquante et tabaraka wa taala ñu ngi ba léegi ci kitaabul umuur al manhiyi anha ci kitaabu riyaadus saalihiin Ah, min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam wallaahu ta'aala a'lam wa sallallaahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala